tey ñu war a dàmbal ñu war a ta continuer fi nga xamante ne nii mooy laaya bi nga xamante ne mooy fukk ak juróom ñi ñeent muy fukk ak juróom ñeent di li nga xam ne mooy dix-neuvième mu laaya bi moom lañ gisoon sax ci jotaay bi weesu ñu war a gis kon li nga xam ne mooy ñaar fukkeelu laaya bi fi suñu boroom di waxe ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wajaat sakratul mawti bilxaqi dalika maa kunta minhu taxiid wa nufixa fi suuri dalika yawmul waid kon gisoon nañ fi muy waxe ne wajaat mu nit ki fii bi mu ko bindee nag indi ko fii te gën xam li nga xamante ne moom la boppam di jax-jaxal ba kanam te ñoo ko gën a jege buumu xolam mu ne wajaat sakratul mawti bilxaq defal ko ñaari malaaka yoo xam ne mooy lu mu wax dinañu ko bind muy muy ki nga xamante ne nii mooy raqiibu rakaat hiid mu ne wajaat ginnaaw gi mu dikk sakratul mawti li nga xam ne mooy mettetu deebil xaq yi indi dëgg googu nga xam ne mooy dee nga xam ne du jaas ku nekk dina ci jaar mu ne nag bu loolu xewee nag mu ne na loolu nag bu xewee zalika maa kunta ñu naan ko zalika loolee gis nga maa kunta minhu tahid mooy li nga xam ne moom nga daw yow doomu aadama bi yow yéeféer bi bañoon a dee nga xam ne lu ne ñoo la gën a ci li nga xamante ne mooy dundu gi ñoom yéeféer yi waaye waxoon nañ la am na ñoo xam ne ay jullit lañ kat waaye mooy ne gaa yi dañ leen a wàll ci li nga xam ne mooy jikko ju mel noonu le mu ne wa nufixa fi suuri fii nag lañ waroon a tàmbali tey mu ne wa nufixa fi suuri bu ko defee nag ñu ëf ci bufti bu mooy sayyidina Israfil alayhi salaatu wassalaam daal di ëf ci li nga xam ne mooy bufti bi di lu ëf bi nga xam ne ci la lépp lu deewoon di dekki mu ne daalika lii loolee de daalika li yawmul wa'iid mooy bés bi nga xam ne mooy bés bi nga xam ne moom lañ leen doon diggéen jaam yi mu ne wa jaa'at kullu nafsin ma'aha saa'iqun wa shahiid nit mu ne jaat mu daal di dikk nag keroog yawmal qiyaam kullu nafsin mbakkam bu ne yaay teew mooy ne kenn du fa nekk naan man da diwa may teewal ah na ma fa teewal rek man garaawul quoi xam nga man nag ay yawmal qiyaam foo xamante ne nii doo mën a toog doo a ah doo solu doo kii man yooyu arrangé wu ma waa bàyyil diw na ma fa toogal suñu borom ne loolu amul de. képp ku ma mës a bind ci kaw suuf nit mbaa jinne keroog yaay teewal sa bopp de mu ndax mu ne wa jaat mu dal di ñëw kullu nafsin bakkan bu maaha buy agsi yow qiyaam nag saa saa'iqun mu ngi ànd ak malaaka boo xam ne moo koy conduire wa shahid ak koo xamante ne beneen malaaka boo xam ne mooy seede ay jëfam ya nga xam ne moom la ne woon ci kaw suuf bu ko roogee nag moom yéeféer bi nag ñu naan ko laqad kunta fii ghaflatin min naan ko laqad kunta dëgg-dëgg yow de nekkoon nga fii ghaflatin ci ak yëgadi min hada ci bés bii danga yëgadi woon ñu la ko doon wax mooy ne yëgoon na ko de waaye ba doon def siyamaa mooy da doon tey lu bañ koo boole ci programme am mel ni xewatul nga gis ñenn ci ñoom dañuy dem sax ba jàpp ne yàlla ci boppam moo amul loolu nag suñu waroom nag nee na ku mel noonu bu ñëwee dañ naan ko ah laqad kunta yow di dëgg-dëgg nekkoon nga ca àddina yi ghaflatin ci ak yëga di min hada ci bés bii fa kashafna anka ghitaaka léegi nag tey nag gis nga la la doon muur la la doon muur dëgg mooy àddinaak neexaation yaak neexaayu àddinaak topp saytaan nekk sa bakka nag sa say bànneex ak ñi lay jay ak ñi la jayul nga topp rek noonu fàtte sa borom loolu nag yooyu yëpp ay kiiraay la yoo xamante ni ay barrière la lu tax li yonent bi alayhi salaatu wasalaam di jàngale alxuraan di ko jàngale yooyoo tax boo ko bëgg a gis mu nekk ay kiiraay suñu borom nag ne bu keroogee nag dañ la koy wuññil mooy yooyu yëpp tax taxawu nañ fële. dandu nañ fële newatuñu fi te leen gis kon nag tey nag lan ngay gis dëgg yi nga doon wax nga ko doon bañ a dégg moom ngay gis kon tey fa basaruka ma kon de tey sa gis moom ay yawma tey xadiit lu ñaw lay doon mooy ne tey moom bët tey du gis lu dul dëgg lañ leen doon dig yawmal ci àddina mu ne wa qaala qarinuhu hada ma ladayya atid mu ne nag bu keroogee ki nga xamante ne nii mooy qarinuhu mooy fii boroom xam-xam yi ñu bari dañ ne malaaka bi lay wax mooy malaaka yi nga xamante ne malaaka bi doon bind ay jëfam yi nga xamante ne mooy jëfu safaan yi bu keroogee danaan yaa ah, moom moom kooku ko boroom bi lëkkaali woon haadaa lii de yow boroom bi maa la day yaatiit mooy li nga xam ne moom nga ma chargé woon di woon ma koy gàll ngir may bind li nga xam ne mooy jëfi sa waaj yi nii yi ci safaanoo sa jaam bi man de moom borom bi tabaaraka wa taala mu ngi nii maa la day yali ne fa man atiidun teewal naa ko mu ngi nii bu keroogee nag suñu waroom xool gis ne kii moom ak atteem yomb na ndax defu fi dara mu ne alqiyaa fii jahannama kulla kaffaarin anid mu ne alqiyaa yéen ñaari malaaka yi jàpp leen ngeen sànni fii jahannama ci biir sabanaaw jahannama kulla kaffaarin anid bépp ne weddikatu ci dëggu yàlla gi ak alquran mannaa'in lil xayri nekk koo xam ne xañaakoon la yiw mooy ne gis nga alal ji ko borom bi defal du ci def mukk ak yi ci borom bi teg ak aqi zakat moom faalewu ko waaye aq yeneen yi nga xam ne dafa tegu ci alal te bokkul te mu weesu zakat yooyu dara du ci def waaye man naa li la xayri aji xañaakoon la yiw ji nga xam ne mooy alquran mooy lislaam dugg ci mooy ne du ma lekk ci ndab yi waaye kenn du ci lekk noonu la doon jëfe yow mal fële ci àddina de mu ne ba pare mu'tadin nit la koo xam ne nag ku jalgatikat la woon manoon a tooñ lool muriib koo xam ne nag mooy ne tooñkat la ne nii da doon sikki sàkk ci bis bii naan est ce que borom bi li muy wax dëgg la nga gis woo ko gaay naan agnostique nga xam ne nee nañu ñoom gëmuñu waaye weddi loolu génnewu leen ci de naan moo gën a wóor loolu wóorul nit ñi da ngay gëm alladhina yu'minuna bil ghaibi loolu mooy ngëm yàlla ñi nga xam ne dañuy gëm kumpa gi nga xamante ne ni moom lañ leen di dégg moom nag moom moo ta din tooñkat la woon jalgatikat la woon muri bi nekk koo xamante ne nii dafa newoon koo xamante ni nii moom ku doon sikki sàkka la ci li ma doon digee alladi moo ne kooku nag bu ngeen xamul yéen nit ñi mooy kan mooy ki nga xam ne jaala dafa def mooy ki nga xam ne dafay defal ma allahi ak borom bi di ko utal ndend ilaahan beneen yàlla aaxara keneen mooy ne bokkaalekatu yàlla la woon tekki fa yaahu ta moom moo meloo meloo yële mu wax man naa lil xay kaffaarin anid nekk man naa lil xayri mu'tadin murid ne kon alladi mooy ki nga xam ne ja'ala ma allahi day bokkaale ak borom bi ilaahan keneen borom aaxara keneen fa alqiyaahu mu ne ñaari malaako yooyu nag kooku nee ko ciix ta sànni ko fil adaabi shadiidi ci mbugal mi nga xam ne mu tar mi ma leen dig tay la xaala bu keroogee nag xariinuhu kii nag mooy ki nga xam ne ki mu lëkkaale woon moom di shaytaan seytaane boobu nga xam ne moom ñoo doon nekk moo ko doon digal naan ko nga xam ne yu bon yu ne moo doon ñëw di ko wax naan ko sawaay tey xumbal am na tey mooy li borom bi xaraamal yépp mooy ñëw di ko wax quoi naan ko waay tey de moom moom moom moom moom tey kiosque bi tey moom fas yi mooy daw mooy ne yi yàllay xaraamal yépp moom mooy ki ñuy ñëw di ko def ci xelam kooku benn saytaane la boo xam ne day nekk ci xolu ci côté xelu nit nit ki di ko fi wax di ko pousser ci yooyu comme ni ay malaaka boo xam ne day nekk ci côté ndejoor bi di ko pousser moom ci côté jëf yu baax yi bu julli jotee mu naan ko ah te ngaa jóg dem jàkka ja waaye nag nit ki nag mooy xool nag est dina ko defam déet nit nag bu toppee ki nga xam ne mooy saytaaneem bi moom loolu kese lay dégg nag mu ëllëgee nag kooku nag moo naan qaala qarinuhu mu daal di wax xarinuhu ko nga xam ne moo lëkkaaleeg moom moom la borom bi lëkkaaleeg moom rabbana e yow suñu borom maa adghaytuhu man nag beewloowu ma ko de walakin li am ba des kaana moom nii dafa nekkoon fii dalaalim ba'id ci cànkute bu sore sore xam nga iblis loolu lay wax loolu dinañ ko gis ci siwratu seydina ibrahim alayhi salaatu wassalaam la iblis di wax nit ñi keroog yow qiyaam moom mooy mooy lëkkaalekat bi gën bon waaye ku nekk am nga benn shaytaane xam ne moom la boroom bi def nga xamante ne nii moom day lëkkaale ak yow nit ki nag yaa war a góor góorgóorlu ba fexe yow moom moo mëne nga fexe moom du la dominer du la pousser dara ci li nga xamante ne lu borom bi aaye la léegi nag kii nag bu ñëwee nag da koy wax ne ko haa borom bi moo xam man naa nekk jinne bi waaye day nekk nit ki ndax ñu borom waxoon na ne minal jinnati wan naas ne ki nga xam ne mooy mooy jax-jaxal xolu nit ñi kooku daa bokk ci jinne yi waaye tamit ci nit ñi kon nag bu keroogee nag xuloo bi tàmbali nag qaala qarinuhu kon waayam ya nga xam ne lëkkaaleem ba nga xam ne xaritam la woon nee na mooy xaritu benn bakkanam la woon moom moo ko doon wax si naan ko sa waay mbaa sa sa sa sa programme fàtte woo tey liy xew lépp di caaxaana ki mooy yàlla kese du ñu ànd ak moom foo leen gis ñuy ànd boo ëllëgee nag kenn du bëgg xam sa moroom moo tax suñu boroom noonu alaxillaahu gis nga ñi nga xam ne ñooy jàpp naan ay xarit lañ yow may din tey bu keroogee yawmal qiyaam ba'duhum lenn li li ba'din ci ñeneen li aduwun ay noon lay doon illal muttaqiin bam des ñi ragaloon yàlla ku jàppul xarit ak ragal yàlla lalu ko yow bëgg ka nga doon xaritool xam ko ëllëg ndax danga naan moo la dugal ci problème moom mu ne borom bi dara laa ko ci dugalul maa atghaytuhu kon borom bi rabbana e yow suñu borom maa atghaytuhu he man jéngaluma ko de taxuma mu beew de walakin waaye li amoon kaana moom mii ñëw ba xam ne am na problème safara la jëm mu bëgg ma ko mu bëgg a défausser ci man daal di ma koy jiiñ ne man la moom li am ba des kaana dafa ne woon ca àddina fii dalaalin ci cànkute ba'idin gu sori suñu boroom ne leen la xaala suñu boroom ne laa taxtasimu la day bu leen ñëw nag ba fii di xuloo fi man waqat te teg si waqat qaddamtu te jiitu woon na nag ma daal di woon leen jiital ilaykum ci yéen bil wa'idi ci sama xuppaate gu mag gi yónni yeewoo ngeen def ko topp seen bakkan ñëw ba fii ku nekk naan diw mii moo ma teg li ma dal maa yu ba yubaddalul xawlu la day yana leen leer ne kaddu ko ma waxoon ne dinaa feesal safara tey